a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu ala ashrafil mursaliin wa imaamil muttaqiina sayyidinaa wa nabiyyinaa muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi ajmaciina amma ba'du siiratu rasuulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam ci suñu jotaa bi ñu génn bi awnillahi wa minnate ñu ngi woon ba léegi ci ghazwatu Tabuuk ghazwatu Tabuuk fi sanati taasi'a min hijratihi alayhi salaatu wassalaam taxaw ci juróom-ñeenteelu at mi ci gàddaayu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam eh, ñu ngi woon nag ci bi nga xam ne ci la qissatu abi dar radiyallahu taala anhu bi nga xam ne imaam ibn isxaaq moo ko nettali <coughs> waaye bi sanadin da'if te lu siiw li li siiw ci génn àddinam waaye loolu comme ni ñu ko gise woon te ko ci jotaay bii weesu mais gisoon ko bi ñu gis tarjamaam sanadam wérul ba nettali woon ne keroog tabu <coughs> eh, qad abtaa alayhi eh, jamalo géléemam ngam yoroon moom abu seyna abu dhar moo ko yéexal ba mu ko yéexalee nag ah mu bàyyi ko fa mu bàyyi ko fa dal di jël ay bagaasam daldi koy yenu mooy yóbbalam wa abtaa pa aley bihi abtaa bihi ba'iro mu bàyyi ko fa <clears throat> daldi jël bagaas yi dem ne mu ngi dem ilaa ay na ngir dab yonent bi aleyhi wassalaam fekk nit ñi ci yoon bi dañuy jekki seetlu ne diw ñëw ñu naan yonent bi alayhi salaatu salaam ah diw ñëwul de taxallafa fulaan yaa rasuulallahi taxallafa fulaan alayhi salaatu wassalaam ah yow ndaw yàlla li diw ñëwul de wute na xare bi ñëwul de nee ba ñu naan ko Abu Dhar mu ne kuñ ko ma sa wax danaan da'uhu bàyyi leen ko <clears throat> in yaku fi xayrun sayulxiqahu llahu ta'ala bikum bu dee ne am na yiw gu ne ci moom buur yàlla subhaanahu wa taala dina def mu dab leen waaye wa in yakun geyru dalik geyru dalik faqad araaxakum min <coughs> bu dee ne nag contraire bi la mooy du lu safaan ak yiwa ne ci moom buur yàlla kon ñàkk ak ñëwam kooku mooy da leen woyofal mbir yi daal di leen noppal ci ñàkk jim ñàkk ñëw ci noonu euh, ba ni nga xam ne ci la yonent mi alayhi salaatu salaam naan ko Abu Dar ñuul mu wax la même chose li mu doon tontu ci ñeneen ñi ma ñu jékki gis benn waaye di ñëw benn silhouette bu sori ah am benn waaye gis ko ne ah am na am na kuy ñëw de <coughs> waaw mu nga ca yoon wa di ñëw di dëgmal si moom kese. yonent mi alayhi salaatu wassalaam ne kun Abaa yow moom di ñëw nekkal Abu Dar yàlla na nga nekk Abu ba mu ñëwee muy moom muy jege nit ñi jóg di ko xool di ko xool ba muy jege si ñu ne wallahi ya rasuulallah ya rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam huwa wallahi Abu wat nañ ci yàlla ne mooy Abu Dar Abu de yonent mi aleyhi salaatu salaam raximallahu abaa dar yamshi waxda wa yamuutu waxda wa yubaasu waxda mu ne raximallahu abaa dar na buur yàlla yërëm te buur yàlla yërëm na abaa dar alxifaari radiyallahu anhu yamshi waxda mu ngi nii di dëgmal di ñëw moom dong wa yamuutu waxda buy génn àddina moom ngay génn àddina wa waxda bu ñu koy dekkil moom dong mooy dekki waaw waaye waxoon nañ la xadiis boobu wérul comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisoon ci yaatal ci jataay bi weesu ak ñi ko wax yépp ci boroom xam-xam yi ah, ka al imaam al xaafiz xajar fi l isaaba wa al al qayyim ah, ak ñeneen ñi nga xam ne dañ ne xadiis bii nii <clears throat> parce que même bu kiiwee fii irsaal quoi ndax seydina Muhammad ibn Ka'b al-Quradi dajawul seydina ibn Mas'ud mim ne moo ko nettali moo tax parce que àlla façon yorul te Burayda ibn Sufyan al-Aslami imaam Ahmad imaam al-Bukhari imaam Abu Dawud imaam an-Nasa'i imaam ad-Daraqutni rahmatullah alal jami' nee nañ wérul waaw dañ koo da'ifa <clears throat> kon nag mooy loolu wérul ñu ngi woon nag ci xadiis bu wér bi comme ni imaam Ibn al-Qayyim waxoon ñu ngi doon ànd ak imaam Ibn al di xool moom li nga xam ne moo nekk saxiix Ibn Hibbaan barka <coughs> bi saxiix Ibn Hibbaan la ne bi sanadin saxiix bi sanadin saxiix te imaam Ibn Hibbaan kese soloowu waaw ndax imaam Ibn Hibbaan kese soloowu ko ndax xadis mu ngi jaaroon ci Mujaahid an Ibrahim ibn al-Ashtar an abiihi an Ummi Dar xadis bi imaam ci saxiixam mu ngi ko jëlewoon ci yoonu mu jël ko ci baayam mu jële ko ci soxnaay Abu Dar di Ummu Dar nee moom rekk ko solo imaamu Ahmad ibn Hanbal tamit daal dina koy solo <clears throat> imaamu ahmad ibn muhammad ibn hanbal daal na koy solo comme ni nga xamante ne boroom euh, majma'u zawaid di imaam al-haythami solo na ko indi na ko ci majma'u zawaid mu ne rawaahu ahmadu min tariqayni ahaduhuma haada fekk muy wax tàllale bi nga xamante ne nii euh, <coughs> moom mooy comme bi ñu gis léegi mooy kom bi ñu gis léegi ndax ibrahim ibn al ashtar moom moo ko nettali an abihi jëlu ko ci baayam di al ashtar an ummi dharrin mu jëlu ko ci ummu dhar ah <coughs> voilà mu nekk yoonu mooy mu bi ñu wax sànq mooy bu imaam ibn hibbaan bi rek imaam al haythami bi mu ko soloowe rahmatullah alayhi kon dane rawahu ahmad du imaam ibn hibban rekk ko soloo de imaamu ahmad ibn hanbal soloo na ko min tariqayni ahaduhuma hada mooy càllale bi ñoo sànn benn bi mooy lii wal uxra beneen bi muxtasara ci ñaari yoon benn bi da koo tënk benn bi mooy xadiis bi li mooy bi ñuy doon gis rek daanaka ci lu wii weesu te jeexaluguñ ko woon ñu war ko àggale ah <coughs> mu ne beneen bi nag daf ko tënk an ibrahim ibn al ashtar mu jële an ibrahim ibn al ashtar mu jële ko ci baayam ah moom mu jële ko ci ummu dar mu ne wa rijaalu tariqul ula rijaalu saxiix mu ne yoonu càllale bu njëkk bi bu njëkk a wax ñettane mooy góor ñi nekk ci saxiix bi boo demee ci majma'u zawaid loolu la imaam al-haythami daal di wax kon nag mooy <coughs> pour lii lépp ngir conforter ne lii mooy li wér ci génn àddina Seyna Abu Dhar tawaxoon nañ la lëleeg nakaara yi lamma nafa Usmaan wa Aba loolu amul <coughs> kene bi Seyna Usmaan daal di exilé Abu Dhar amul parce que riwaaya bi nekk sax Imaamul Buxaari moom Seyna Abu Dhar ci boppam ne ba <coughs> wax ne man lii moo tax ma ne fi bañ ko ba ko taalibe bi ne mais lan moo tax nga nekk fii yow kese mu nettali ko comme niñ gisoon te gisoon nañ ko tamit ci tarjama <coughs> Seydina Usmaan al-Mi'taar saalisu xulafaa rachidin almahdiyina alayhim ridwanullahi taala léegi kon fan lañ yemoon <coughs> moo tax moo tax moo tax xadiis bële bu imaam ibn Sa'd bi mooy bu suyu bi rek imaam ibn Qayyim ne woon fii hadhihi al qissa nadar non nettali bii moom lees ciy seet am ndax <coughs> waqad zakara Abu Hatim ibn Hibbaan fi saxiix imaam ibn Hibbaan de tudd na ci saxiixam wa gayru ak ñeneen mooy comme imaamu Ahmad fii qissati wafaatihi ci nettali génnu àddina ki nga xamante ne nii mooy <clears throat> Seydina Abu Dhar radiyallahu taala anhu an Mujaahid jële ci Seydina Mujaahid an Ibrahim ibn al mu jële ci Ibrahim ibn al an abihi mu jële ci baayam al ashtar mu jële ci baayam di al di jële ci baayam di al ashtar an ummi dar mu jële ci ummu dar mu nettali woon kon li ñu gisoon kon seyna abu dar dane ne keroog bi nga xam ne soxnaam si moo ko nettali mooy ummu dar comme abu darda ummu darda waaw léegi eh, mu ne Abu bi nga xam ne ci la ko muy boroom këram ak faatoom di jege nee na dama jooy mu ne ma lan moo lan moo la jooyloo ma ne ko lu tax may jooy ndax yaa ngi nii di faatu ci ndànd foy foy fu kenn newul te aw ma sax yére boo xam ne boo génnee àddina mën naa la cee mën naa la cee sànn te tamit kan moo may dimbali ngir ma ngir ma denc la ngir ma suul la mu ne ko abshiri wala tabki mu ne ko bégal bégal wala kii tabul jooy ndax lan fa inni sami'tu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam ndax man dégg naa yonent bi alayhi salaatu wassalaam di wax ci mbooloo moo xam ne yaquulu li nafarin bi wax li nga wax am mbooloo di wax mbooloo moomu nga xam ne man ci ñoom laa bokk ne leen la yamuutanna rajulun minkum bi falaatin min al ard min al am na kenn ci yéen am na koo xamante ne buy faatu ci ak ndànd foy foy lay faatoo waaw benn mbooloo la ci saxaaba yi radiyallahu bi sallallahu alayhi wasallam ne am na koo xam ne ci yéen buy faatu waaw wa fiina nabiyyun ya'lamu ma fi ghad mu ne ko waxal leneen waaye mooy waxal leneen tekkiwul ne li ndaw si wax du loolu <coughs> waaw <coughs> mu ne nekk na fi ñun ndaw yonent boo xam ne xam na liy xew ëllëg mooy loolu tekkiwul ne du loolu si loolu la waaye mooy li ko buur yàlla xamal ci xaybu la xam moo tax lii gis nga li mu wax ci jataay bii weesu naafiq bi hein al Qaynuqaa'i Zayd ibn Lusayt li mu waxoon naan yéen kay xanaa kay du ngeen ma ne naagaak yonent saa sallam moo réer quoi mais moom mu leen di xabaar moom mu ne di xabaar xabaaru asamaan hein nan lay ñëwee naan ak géléemam daa réer yonentu Yàlla saa saam wax kan ah wa Ibn Hazm Umaaratu Ibn Hazm ne ko man xawma am na ko wax lii man ma lu ma buur yàlla xamal te jamono jii xamal na ma nee na mu ngi bërëb sànga <coughs> ci xurwee wax leen ne benn garab moo ko lonk fa la goj gi lonk ñu dem indi ko kon mooy li ko buur yàlla xamal ci kumpa xamalu ko keneen voilà wa qul rabbi zidni ilma kon ah, kon seyna Abu Dhar yonent ma wax leen loolu ñoom mbooloo moom am na koo xam ne ci yéen buy génn àdd ci génn àddina buy faatu ci ndàndu fooy fooy lay faatu waaye nag yashhaduhu isaabatun min al am na benn mbooloo ci julli ñi ñoo xam ne ñoo koy teewe waaw ñooy teewe ak faatoom ñooy ñooy ñoo koy taxaw buy génn àddina waaw même bu dee ci ndànd foy foy la dina am mbooloo ci julli ko fekk léegi nag mu ne woon soxna si ummu dar walaysa ahadun min ulaa'ika nafari illaa wa qad maata fi qaryatin wa jamaa amul kenn ci mbooloo moomu nag lu dul faatu na ci village wala ci mbooloo yu bari fa ana dhalika rajul man mii mooy ñoom ñépp en plus ñoom faatu nañ kenn faatoowu ci li yonent ma lay waxoon te man maa ngi nii ci ndànd fooy fooy ji <coughs> nekk sama lalu faatu mais fa ana dhalika ar-rajul ummu dar bégal yeneen ci ma saa saa ma ñu bégaloon loolu <coughs> ah waaye waaw nga naan maa ngi faatu bégal eh, moo tax ñii yeneen façon nit lañu wax ah. <coughs> ñun kuñ ci waxoon lii boo moywul da daw eh, ay mauvaise nouvelle lay indi déggal mu naan day tey faatu eh, amal yaakaar gu rafet yaakaar bu rafet kay mooy leer na man la fa ana zalika ar-rajul man maay góor goo gële yonent ma lay saa doon wax man rekk ci des te kenn faatoowul ci ndànd foy foy te maa ngi ci ndànd foy foy mu ne ko fa wallahi ma kadhabtu wala kudhibt <coughs> mu ne ko yaa umma dhar man abu dhar maa ngi lay waatal ne waxuma lu amul te information bi fi mu ma dikkee fu wóor waaw fa absir tariq demal ci yoon wi bàyyi ma fii nga dem ci yoon wi xool nit ñi bu ñuy jàll demal nga xool ndax am nañu fay jàll waaw ummu dar miy nettali di ko nettalal ashtar mu ne <coughs> fa qultu hein anna wa qad dhahaba al hajj kon foofu la ñemoon mooy nee na ko demal ci tali bi nga tax ci côté yoon bi nga taxaw nga xool foofu lañ yemoon moom Ummu Dar dem na mu ngay dem ba mu demee ana nan la mbir yu mujje ni mu mujje nag moom la gis ni insha mu ne mais ba may dem maa ngi naan faqultu maa ngi naan eh, ma laata may dem maa ngi naan maa ngi naan Abu Dar bi ma nee demal ci demal ci ci ci yoon wi maa ngi ko naan mais abu maa ngi ko naan mais jëkkër sama yaa Aba Dar maa ngi ko naan mais anna wa qad dhahaba wa taqatta'at at-turuq mu ne ko ana fan laay trouver nit ci tali bi ci yoon bi waxat dahabal xaaj nit ñi dem nañ aji kenn newatul ci yoon yi kenn jaaratul ci yoon yi wa taqatta'at turuq te yoon yi dog <clears throat> ana fan laay trouver nit fa qaala sayna Abu ne ko idhabi fatabassari ne ko demal rek ne ko demal rek defal li ma rek seetlul bu baax demal rek nga xool demal rek yow demal rek ci yoon wi nga xool <clears throat> waaw nee na man ma dem nag fa kuntu usnidu ila al kasibi atabassar thumma arji'u fa umarridu nee na may dem <clears throat> ma dem nag bu ma demee mooy daal tund dem ci côté yoon wi dama doon wéeru ci benn tund al kasib mooy suuf soo xam ne su bari la ah atabassar may xool ah summa arji'u bu ma taxawee taxaw taxaw xool ma dem taxaw xool xool xool xool gisuma kenn waaw ma ne ah xaaral xoolaat fu sori xool fu sori gisuma kenn ma ne xaaral entre ma dem xooliwaat sama borom kër bala muy faatu entre temps waaw <clears throat> nee na bu ma delluwaatee daal di koy taxawu waaw delluwaat noonu laa ko jàppee ah? noonu laa ko jàppe léegi nag nee na ba ma nekkee di def loolu fa bay naa hein mu ne bi nga xam ne ci laa nekk noonu di def loolu di dama ko ñëw hein mu <coughs> mu ne mu ne euh, bi nga xam ne ci laay def loolu bi nga xam ne ci laay dem di ñëw ah ci laa gis ci noonu rek ci noonu rekk ma daal di gis am mbooloo voilà ma gis am mbooloo fa bay naa ana wa huwa kadhalik mooy ma nekk ci noonu di dem ak ñëw bu ma demee ci côté tali bi taxaw xool xool xool xool xool du gis kenn côté yoon bi <laughs> tom naan tali tali tali mais mooy yoon bi rek yoon bi fas yi jaar ak convoi xàll wi ñàll wu mag wi voilà léegi nee na <coughs> ba may def noonu di dama ko ñëw di dem ma xoolee tuuti demaat ñëw xool ko iz ana bi rijalin ala rihalihim ka annahum raxamu taxubbu bihim rawahiluhum ne man daal naka noonu daa jekki rek id mooy id al fujaiya mooy loo xam ne dafa bette waaw mooy soudain voilà loolu mooy loolu mooy mooy li koy tekki dëgg-dëgg baat boobu mooy soudain rek ma gis benn benn ab convoi kay ay góor ah ab convoi ma ne eh, affaire gars yi de am na <coughs> waaw Eh? ka annahum mel ni ñoom arraxamu arraxamu te xubb bihim rawaaxiluhum eh, arraxamu nag eh, mooy benn façon picc la <coughs> boo xamante ne nii nga lum picc la nag waaw boo xam ne dafa bari ay ay ay dunq bari ay ay ay bu weex la <coughs> day weex amaali day am wu ñuul waaw nga ndum bekk lay yor am ay laaf yoo xam ne eh, eh, day gudd nag waaw day gudd léegi mooy mel ni mooy ni ñu doon doxi di ñëw comme si picc boobu buy kii ka annahum ar-raxamu taxubb bihim rawaaxilum mooy seen seen seen seen convoi bi nga gis ni ñuy doxe di agsi di jege si waaw xaalat fa fa ashartu ilayhim bi ma gisee lool rek ma daal di leen def signe kay eh, <coughs> ma def leen signe waaw ma daal di leen def signe mooy ngir ñu taxaw waaw ngir mooy daal di taxaw <coughs> fa asra'u ilayya hatta waqafu alay ñu gaaw daal di ñëw ci man ba ni ñuy agsee dëgmal agsi ci man taxaw comme que def naa leen si ñu gaaw agsi bi ñu gisee may def si ñu ne ah kay dem jigéen as ndaw la soo ñuy def si ñu gaaw ñëw fa qaalu bi agsee ñu ne ma yaa amatallah maalaki ñu ne ma ah yow jaamub yàlla bi lan moo la dal lan lan moo la dal bañ gis la yow kese yow kese nga nekk bërëb bi yow kese nga nekk fii nii qu'est-ce lan moo xew yaa amatallah yow jaamu yàlla bi lan moo xew ah nee na ma ne leen <coughs> ma ne leen qultu imru'un min al muslimin yamuutu ma ne leen daa am de benn góor ci jullit ñi moo nekk di waaj a génn àddina waaw mooy euh, fe mooy waaja eh, <coughs> génn àddina ma bëggoon nag ah est-ce que man ngeen a ñëw utal ko kafan loo xam ne moom ci seen yére yi wala seen mbalaan yi ngeen yoraale seen matériel yi seen bagage yi ngeen yor est am na ci koo xam ne am na lu ñu ko mën a sànge waaw su mbooloo mi de ñuy ñëw di gaaw ndeysaan ñu mel ni picc yooyu ka annahum raxamu picc yu gaaw boobu noonu taxabu bihim rawaaxiluhum seen rooru waayeeg seen convoi bi di gaaw ñuy gaaw <coughs> nee na ma wax leen loolu xaalu ñu ne ma waman huwa mooy ki ngay wax noonu kan la est-ce que mën nañoo xam kan la kooku nga naan benn góor la ci julli ñi koy waaj a génn àddina est-ce que mën nañu ko utal kafan mooy càngaay mu ne ñu ne ko kan la qultu abu dhar ma ne la xaalu ñu ne ma saaxibu rasulillah ñu ne man ah am doom yonent bi sallallahu alayhi wasallam abu abu non sayna abu dhar <laughs> il était très célèbre <laughs> juñu nañ ko jotaay bii weesu <coughs> bi mu naan sayna Usman bi mu bi mu ko woolu bi ko mu jóge Sham ñëw Medina ñeena ne nit ñi naka lañ dégg ne maa ngi ñëw ñoom ñépp presque ga ga génn biti Medina di ma gàttandoo mais nee mu ngi mel ni ñoom masuma faa nekk mu ngi mel ni masuñu maa gis masuma faa nekk <laughs> non dafa abu sayna abu dar allah allah loolu dañ ciy jàng ne dégg ne boroom xam-xam a ngi ñëw bu rëy ngeen génn di ko gàttandu loolu sunna la <coughs> oh. looloo daloon imaamul Buxaari ba ba muy dem Xuraasaan ba muy dem fële Irak waa Irak bañ yégee ne imaamul Buxaari ñu ngi mu ngi ñëw laa ilaha illa allah dañoo génn fees dal waaw fees dal di ko xaar ah Xuraasaan tey nag yee imaamul Buxaari yoo ngi ñëw imaamul Buxaari fii ci Irak ah gaa yi génn <laughs> waaw yeneen timaale sa kii Seyna Abu Dar loolu la ko saxaaba te loolu moom doone benn saxaaba bokku ci waaw mooy loolu moom c'est improbable nga ne benn saxaaba bokkul ci ñi ko doon gatandu bi xadiis bi ne sax imaam Buxaari tam ne ba may ñëw mel ni nit ñi ma suñu maa gis ah mel ni ma suma faa ne ñépp ñu bari génn di ma gatandu moo tax dafa célébroon <coughs> moom dañ ko xamoon waaw moo tax naka la wax gaa yi ne leen <coughs> ne leen. ñu laaj ko ku woog mooy kan mu ne Abu Dhar qaalu ñu ne ko sa ñu ne leen ñu ne ndaw si saahibu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam Abu Dhar àndandoo yeneen sallallahu alayhi qultu na'am ndaw si nee na miy nettali al ashtar bi Ummu Dhar nee na man leen ah kay waa mooma de <coughs> fa fadawhu bi abaa'ihim Allah wa ummahaatihim wa asra'uhu ilayhi hatta daxalu alayhi nee gaa yi ne dënd nañ ko mooy fadaw fadawhu mooy mooy bu ma nee fidan laka abi wa ummi waaw comme ne nente ma le saat saam waxoon sayna Sa'd ibn Abi Waqqas irmi ya Sa'd fidaaka abi wa ummi mooy loolu mooy jënd naa la sama baay ak sama yaay pour wan ne yow yaral nga ma lu bari mooy gaa yi ne oh! ñu ñu kon ñu ñoom ñu def lool comme bi abaa yi mu ummahatim ak seen ndey ak seen seen baay ak seen yaay yi waaw jënd nañ abu jënd nañ suñu baay suñu yaay yi ngir am abu dar waaw wa asra'u ñu gaaw waaw ma won leen fi ñu jëm ñu gaaw xataa daxalu alayhi ma joxoñ leen ñu gaaw agsi jëy agsi ci sayna abu dar mu ngi ci lalu faatoo fa qaala lahum bi leen sayna biñ agsee sayna abu dar ne leen abshiru bég leen waaw jullit nii la danga war a nekk mafaatiixu xayrin maghaliqu charte caabi yi bokk ci caabi yi nga xam ne dañu ubbi yiw di tëj bunti di ubbi bunti yiw yi tey tëj buntu buntu yu ay yi <clears throat> abshiru <laughs> waaw mu ne leen bëgg leen comme yonent ma saa saam wax lu bari loolu abshiru abshir voilà kaw kaw yeeg ñooñu jufaatul arab ñoom bu leen ne abshiru gaa yi jànni ko waaw léegi alayhi salaatu wassalaam <clears throat> kon mu ne leen abshiru fa inni ndax man abu dhar sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaquulu li nafarin ana mu ne leen bëgg leen ñaa saa kàddu parce que <coughs> saa ma xam lii neexul di dégg ay neex ci dégg waaye <coughs> mooy nii saa baat bi def du neexul ci nopp waaye ñu ngi jéggalu bu baax di tuub <laughs> waaw dinañ fexee faju tey essayer ba xam <laughs> waaw allah kon mu ne leen bëgg leen parce que man dégg naa yonent bi aleyhi salaatu salaam ndaw yàlla li mu ne li nafarin ana fihim benn mbooloo boo xam ne maa nga foon mooy mu nettali leen na waxoon ndaw eh, eh, soxnaam si la yamuutun na la yamuutan na waat naa ni dina faatu rajulun benn waay minkum ci yéen bi falaatin min al ard ci ndànd foy ci suuf si yashhaduhu dina ko seede fekke ko isaabatun am mbooloo minal mu'miniina ci way ngëm yàlla yi wa laysa min ulaa'ika nafari rajulun illaa wa qad halaka fi jamaa wallahi maa kadabtu wala kudibt nee mu ne leen amul kenn ci mbooloo am lu faatu na ci mbooloo ah te maa ngi waat yàlla ne <clears throat> kon ñoom ñépp faatu nañ te kenn ñi ci faatu ñépp ñoom ñépp ci mbooloo lañ faatu wallahi maa ngi waat yàlla maa kasabtu waxuma lu amul de walla kusibtu te am information bii ci ki ma ko jële fool wóor la jóge muy alayhi salaatu wasalaam innahu dëgg-dëgg law kaana indi thawbun yas'uni kafanan lii aw limraati lam ukafan illa fi thawbin huwa lii aw aw mu ne leen nag bi mu naaw bi mu leen waxee lool mu ne leen nag <coughs> wal eh, innahu law kaana indi thawbun yas'uni kafanan yëg leen ne yéen mbooloo mi ñu ngi toog tiim ko eh? <coughs> bu doon ne damaa am benn yére benn mbalaan boo xamante ne dina ma doy ngir càngaay ma faatoo ñu man ma ci sàng man ma suul te mu doy ma wala sama soxna amoon lool eh? kon kenn duma sànge kenn duma wutal càngaay lu dul ci yére boo xam ne wala mbalaan boo xam ne man maa ko wala sama soxna waaye nag loolu amul sama soxna man awma lu ma sànge sama bu ma génnee àddina lu ma fiy bàyyi lu ngeen may sànge waaye sama soxna it amu <clears throat> kon nag fa inni unshidukumullah an laa yukaffinani rajulun minkum kaana amiran aw ariifan aw bariidan aw naqiiba wa laysa min ulaa'ika an-nafar ahadun léegi nag mu ne leen <coughs> Seydina Abu Dhar mu ne leen nag comme que yi nag kon demewul noonu mooy man aw ma ko lu ma sànge sama bopp loo xam ne après mooy mu fi jógee du moom mooy faatu ba pare kii faatu di di utal boppam càngaay di càng di sàng boppam non ah <laughs> bu boobaa de moom dina yéeme moom ñu naan ah aji dem gi de mu ngi mu ngi sàng boppam nag a ah. bu amoon bu amoon nit ñu gëm ko ah ndax inna allaha ala kulli ku ñu ko nettali woon ci nit ku baax dañ koy gëm waaw <coughs> yàlla lépp la man waaw nguurug yàlla gi nag bu fi nekk naan lii du am déedéet loolu moo tax ñu bari du ñu jariñu ci boroom xam-xam yi ak surtout nitu yàlla yi ah parce que le fait que ñu ñu jël ay ay barrières ni lii moom manu la nekk yow kan mooy nekk lii àddina yàlla bii naan lii manu la ne bu bu bu dee daa yéeme ci yow ah mbir mi dafa yéeme ci yow l'essentiel mooy ki ko wax na wér te ne nitu yàlla la te tamit mu wér na moo ko wax tukkee na ci moom waaye kalaamuhum ida dahaaka yaa balid fa qul kama qaala alfata abdul wadud kalaamu lawliyaai lastu afhamu li ana wa hum hum way ana wa hum hum <coughs> mu ne kalaamuhum waxu awliyaa mooy boo ko tegee foofu yow da ngay noppalu mooy man daal saay gis nga je ne suis pas obligé lépp ma koy comprendre ah man may kan ba lépp lu waay wax dama ko war a comprendre wala xam ne lii man koo vérifier maay kan man buñ may wax yoo xam ne ay monde yoo xam ne man moom daanaka maa ngi koy door a dégg yow bul ne mukk ne lii amul déedéet même bu dee daa nekk loo xam ne sax pour nga nangu ko sax ci saase day difficile mais bul bul weddi yow bul weddi waaw bul weddi kalaamuhum ida dahaaka bu xëpp xëpp bu bu yëkkatee sa xel mi mooy bu la dee mooy loo xam ne danga koy dégg nga ne hit waaw mu mel ni mbir mi seen mooy bu la bettee mooy bu dee dafa nekk loo xam ne dalaa dépassé seen kàddu seen nette yi ñuy wax bu dee daf la dépassé vraiment nga xool surtout nit ñi en général cim xel lañuy xool ah monsieur ah. waaw yow nag bu dee dafa dépasser sa entendement ida dahaka yaa balid <laughs> al yow mi nga xam ne sa xel daxu koo demee noonu waaw waaw <laughs> faqul waxal kama qaala al fata abdul wadud waxal li <coughs> cam sa ah abdul wadud waxoon radiyallahu anhu wa kalaamu lawliyaa yi man daal gis ne waxu lawliyaa yi nit yàlla yi parandooy borom bi subhaanahu wa taala lastu afhamu man xaw ma leena bari na li ñuy wax loo xam ne xaw ma ci dara lan moo tax ak li am na lii ana ah, man may man la sama niveau tollu fii wa hum humu ñoom nag ñooy ñoom waaw ku la raw nag ëpp la lees sut la lees kii la c'est normal buy wax xale bi nga xam ne daa nekk CP ah? ñu koy jàngal ay 4 plus de égale 6 ay yu mel noonu bu gisee moom xamagul luy x ak la bu gisee professeur bi nga xam ne professeur d'université de mathématiques la mu bind ci tableau bi naan ko lii ay calcul la comme li ngay def mooy di ko wax naan ko gis nga lii x bi boo ko booleeg y bi ay x au carré kii kii au carré yii la lay jox mooy xam nga loolu day day day day day day day day jommal booy bi xale bi day jommi. mais bu ne ko eh non non lii amul sa yii nii ngay wax yaa ko créé kese mais lii amul quoi man daal xaw man daal professeur université bi man seppee laa ne man xaw li muy wax quoi ndax ñoom moom mooy woon am na ni yàlla koo xam ne lool ah dañ koy gëmaat bu fekk maa daama wér naa bu wérul nag moom. bon jarul sax mu extraordinaire même bu extraordinaire ul ñu gëm wax jooju waxatuma laa nag bu dee lu extraordinaire kon Seydina Abu Dar ne <clears throat> kon nag maa ngi leen di dagaan buur yàlla waaw bu ma amoon yéere de ma wala sama soxna kenn du ma sàng lu dul ci sama yéere wala yéere boo xam ne sama soxnaa ko mais nag comme que lool amul maa ngi leen di dagaan buur yàlla an laa yukaffina nii rajulun minkum maa ngi leen dagaan yàlla ngir yàlla nag bu ma kenn ci yéen <clears throat> daldi sàng fekk kooku noonu mooy ku nekk ci yéen amir hmm? képp ku nekk amir mooy koo xam ne ci yéen seen mbooloo mi mooy am na lu mu jiite fenn amir la am na fu mu jiite aw arifan wala mu nekk mook mook mook amir sorewul mooy koo xam ne mooy taxawu nit ñi rek comme ñu ne waa ji ab délégué la dañ koo délégué poste sàngam lañ ko jox muy taxawu ci dara ci ngir nit ñi mu ne ku mel noonu bu dee kooku yi kon bu dee am na ci yéen koo xam ne ah, amir la walla arif wala baridan barid mooy ñi nga xamante ne ñoom ñooy taxawul xam nga barid <clears throat> mooy comme ñu naan post mooy ki nga xam ne moom mooy liggéeyal kilifa gi di dox ay yónnentam ak yooyu mu ne ku mel noonu bu dee am na ci yéen hein kooku it bu ma bu mooy li may sànk bu mu jógee ci moom alalam wala loo xam ne moo ko moom waaw ngalawaay ngalawaay ngalawaay maa ngi leen ko lii nag dama leen koo dagante buur yàlla tax de ku nekk amir ci yéen bu ma de <clears throat> maa ngi génn nag maa maa ngi nii di génn àddina awma lu dul sama ndénkaane yii de waaw awma lu dul sama ndénkaane yi may def ku fi nekk amir moo jiite dara hein waaye tamit képp koo xamante ne nii hein yow arif nga mooy dangaa nekk arifan mooy koo xam ne ab délégué nga daa am looy jiite nga dara ci mbiru nit yi wala yow ngay doxal yónnent njiit yi bari aw naqiban walla nga nekkub délégué voilà am na nuqaba wala nga nekkub délégué mooy daal ku am poste dara ku nekk ci yéen nitu koo xam ne ci daa yor poste wala ah <clears throat> kooku moom maa ngi leen di dagaan yàlla kooku moom li li ngeen may sànni bu mu jóge ci alalu kooku ci yéen waaw. bi mu waxee loolu Ummu Dar nee na radiyallahu wa laysa min ulaa'ika nafaru ahadun illa waqad qaarafa ba'da ma qaal nee na nag sauf que problème bi mooy bi mu waxee lii am bi mu waxee loolu euh, léegi gaa yi xool seen biir ah, <laughs> mu gis ne amul kenn ci mbooloo mi lu dul ne mooy mbooloo mi am na amir amul kenn ci mbooloo mi lu dul am laal na lenn ci li Abu Dar wax mooy am na koo xam ne ci siiro ci convoi bi ab amir la am na koo xam ne arif la am na koo xam ne barid la am na koo xam ne naqib la nee na illaa fatan minal ansaar lu dul benn góor ci waa lansaar yi benn cam na benn benn jeune daal <coughs> hein benn cam daal ci lu àllamsaar mooy ci délégation bi dafa am koo xam ne ab jeune la woo xam ne ci waa lamsaar la bokkoon radiyallahu anhu bu ci bokkoon moom daal moo nga xam mooy ki nga xam ne amul poste yooyu benn du njiit chargé wuñ ko dara lu muy dox maay nekkul kiy doxal ay yónnent ki yooyu mooy le postier rek wala yooyu di doxal wala ki nga xam ne mooy intermédiaire bi doxal ki émissaire bi buur bi wala amir bi di yónni ngir mu koy doxal ay yónnent aw naqiban wala ab délégué loolu <laughs> moom am waa ji ci am saari rek moo ko amul ba mu des kooku moom kese jeune boobu daal moo ko doonul moo ci dekkul benn mu ne ko léegi nag mu ne ana yaa am bi gaa yëpp xoolee nekk gis ne yow ah li Abu Dhar waxkat radiyallahu anhu yow moom laal na la mooy ko kii ba mu des jeune boobu jeune bi ne ko ana yaa ammu ukaffinuka fi ridaa'i haadaa wa fi thawbayni min aybati min ghusli min ghusli ummi <coughs> eh? ne ko ana yaa am ne ko man man eh, bàyyi sama parce que mooy loolu la euh, euh, arab yi doon wax mooy koo xamante ne sa comme liñ naan papa ji rek en wolof waaw xaw ma nag bon j'espère que ñu bees ñi xam nañ loolu buñ naan pàppa ji comme koo xam ne mag la mat na la bàyyi waaye bon gisoo lu mu bokk ak yow waaye nga ne ah <coughs> nga ne nga naan ko pàppa ji waaw nga naan ko papa ji mun na ko. <clears throat> man maa koy def ukaffinuka fii ridaa'i haadaa ci sama làmbaay bii ngay gis wa fii thawbayni ak ci ñaari yére min aybati min ghazali voilà min ghazali pas ghazal min parce que ghazal mooy mooy kii <clears throat> euh, mooy leen suuf wala ci coton mel noonu luñ defare loolu ci sama yére bi ñaari yére laa xam ne ci suuf la ci wala ci coton boo xam ne <clears throat> man pare naa ngir daal di lay Euh, sànge loolu mooy loo xam ne man nii maa ko mu ngi nii gis nga <coughs> waaw léegi nag ah, bi mu waxee loolu nag sayna Abu Dar xaala mu ne ko fa anta fa kaffini fa kaffini fa kaffanahu ansaar yi mu ne ko yow <coughs> waaw kay kon yow yaay ki moom loolu mooy kon yow yaay ki nga xam ne eh, yaa may sàng kon gërëm naa lool loo xam ne sa yaay la ko jox yaa ko moom te tamit yoroo benn ndoom ba tànk tamit booy lu la neex ci ani bu <coughs> lu la neex nga ko def waaw mën na ko sama yére bi moom laa lay sànge ak ci ñaari yére yoo xam ne ñu ngi ci sama saag bi waaw ay ba mooy fi ñuy def fi ñuy denc waxande bi xam nga booy voyage yi daa am looy def mu ne yoo xam ne sama yére bi gis nga yére bi moom laa lay boole ndax day tóol voilà <coughs> incha euh, lii dañuy lii xam nga ñun xaw nañu sori Tabuk mais mooy par histoire Tabuk bi fala Seyna imaam Isaaq càlleen bi nettali woon génnuk àddina imaam ibn Dar loo Abu Dar radiyallahu anhu looloo tax mu dugg fii mais dinañ ñëw ci affaire euh, euh, salaatul janaasa ak yooyu insha allahu taala kon mën na ko ci sama yére bii laa lay sànge moom laay ut sama ridaa bi mooy sama làmbaayum kaw ak ñaari yére yoo xam ne ñu ngi ci sama bagage yi ci sama saaj bi bokk ci li nga xam ne en laine la wala mu nekk en coton ci loo xam ne sama yaay moo ma ko may xaala <coughs> kon Abu Dar ne ko kon yow fa kaf fi nii nii bi mu génnee àddina fa kaffanahu al yi mooy daanaka loolu lañu wax rek après mu commencé mu génn àddina Allah fa kaffanahu al-ansaari ansaari bi daal di koy daal di koy defal li mu ko wax jël ci yére làmbaayu kawam dem jëli ci bagage am yi <coughs> ñaari yére dal di koy def li nga xamante ne nii mooy làmbaayu Seydina Abu Dhar wa qaamu alayhi biñ paree ñu teg ko mooy ñu jullee wa dafanuuhu fi nafarin kulluhum yamaan mu daldi leen dugal ci <coughs> mooy ñu daldi leen eh, eh, ñu daldi koy denc ci mbooloo moo xamante ne ni eh, fa lañ ko denc mooy dañ koo denc après waaw lii mooy xadiis bi nga xam ne moo ñëw ci xadiisu Seydina Abu Dhar lii mooy li nga xam ne moo dëgër <coughs> waaw waaw lii moo dëgër ci naka la génn àddina voilà waxoon naa la nag man euh, nekk loo xam ne amaana <clears throat> yaa ngi koy dóor a dégg amaana yaa ngi koy dóor a dégg waaye lii mooy li nga xam ne mooy li dëgër dégg nga càllale yi euh, wax nañ leen gis nga euh, alhamdulillah nañuy jàpp ci dëgër yi te di leen fexe mu siiw waaw te yi nga xam ne dëgërul ñu bañ leen di siiwal lu rul walla bopp bu manu la ñàkk comme que pare boo koy wax nga ne ah waaye nag liy wérul de <coughs> voilà <coughs> waaw voilà lii nag wérul ba nit ñi xam ne lii wérul waaw moom ku barkeel ki moom Seydina Abu Dar ah radiyallahu wa ardaa wa anna bihi wa ja'ala a'ali al-firdawsi maskanahu wa ma'waahu kon loolu moo jëmoon kon kon tabu <coughs> kon nettali boobu euh, mooy loolu moo tax imaam ibn Ishaq imaam ibn al léegi kon ba léegi ci Tabuk <coughs> <coughs> ibn Ishaq ibn mu ne mu daal di ñuy mu ñuy nettali nettalib euh, nettalib euh, abu xaysama nettalib abu xaysama fekk <coughs> euh, fi nga xam ne mooy nit ñi naan abu xaysama mooy nit ñi seen ni ñëw na abu xaysama bu dee riwaaya imaam al bu euh, imaam ibn isaaq wala nañ bàyyi ba pare ci nañu bàyyi ba pare ci nañu bàyyi ba pare ci kon abu xaysama lan mooy histoire moom keroo abu xaysama abu xaysama ñu ngi koy dóor a gis abu xaysama ñu ngi koy dóor a gis muy abu xaysama al ansaari assaalimi euh, abu xaysama la tuddoon moo doon dàkkantala te tamit loolu lañ ko xamale imaam al waaqidi nag raxmatullah alayhi nee abu xaysama abdullah la tuddoon ibn xaysama bon bi sanadin da'if mooy wax joo xam ne en tout mais nee na noonu la tuddoon nee na <coughs> wax la joo xam ne moo ko wax këne abu xaysama abdallah ibn xaysama la tuddoon waaye daal lool lañ xam ci moom muy abu xaysama al ansaari as-saalimi waaw abu xaysama bi imaam al-Waaqidi teg na ci ne fekke na gazwatu Uhud ne fekke na gazwatu Uhud nettaleem keroog gazwatu Tabuk tamit fekke na ci xare yonent bi alayhi salaatu salaam mi fekke gazwatu Tabuk euh, imaam euh, Muslim boo demee ci saxiixam <coughs> muy xadi xadiisu Seydina Ka'b ibn Malik bi muy nettali te loolu wax nañ leen nañ ko dinañ ci ñëw insha allah ci Ka'b Malik bi muy nettali keroog ñàkk a demam Tabuk tuddaale na ci xadiis bu guddum boobu ki nga xam ne mooy Abu Xaysama mi na ko noonu imaamu Ahmad daal dina koy solo xadiis boobu mu jaar ci imaam Abdurrazaaq rahmatullah alayhim ak imaam Ibn Hibbaan solo na ko mu jaar ci Seydina Ka'b ibn Maalik di sanad mooy sanad yu wér la imaam Muslim solo na ko kantaa imaam Ibn Isxaaq <coughs> imaam kantaa imaam Ibn moom càllalem imaam al-Bayhaqi daal dina koy solo mooy ni mu ko solowee naka noon boo demee ci imaam at-Tabaraani it soloo na ko ci al-Kabir te bi ko soloo imaam al-Haythami tudd na ko ci Majma'u az-Zawaa'id mu ne càllale bi Yaqub ibn Muhammad az-Zuhri moo fa ne wa huwa da'if mu ne sauf que bi Yaqub ibn Muhammad az-Zuhri moo fa ne te moom wérul imaam Ibn Hajar nee na ci Fathul Baari mu ne mursal la ci imaam Ibn Isaaq bi mu ko solowee mursal la ko solowe kanta imaam Muslim moom tudd ko comme niñ la ko waxe boo demee ci kitaabu tawba ah baabu xadiisi tawbati Ka'b ibn Malik radiyallahu taala anhu indi na fa nettali bi bu seydna Ka'b ibn Malik tuddaale fa mbiru abu xaysama al ansaariyu radiyallahu taala anhu wa arda léegi buñ jëlee càllale imaam ibn Isxaaq wala nettali imaam ibn Isxaaq <coughs> raxmatullahi alayhi mu ne summa inna aba xaysamata rajaca bacda an saara rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ayaaman ila ahli mu ne tes abu xaysama nañ gis différence tuuti entre imaam ibn Isaaq mii lii mu nettali ak imaamu bi ne ci imaamu Muslim ibn al-Hajjaj an Seydina Ka'b ibn Maalik radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa <coughs> mu ne ginnaaw euh, mu ne summa inna aba xaysama ginnaaw gi abu xaysama hein rajaa dafa dellu moom génnoon na imaam ni sax nee na non c'est moom génnoon na <coughs> génnoon na àndoon na ak yonent bi aleyhi waaw génnoon na jotoon naa génn bu kenn foog ne moom Abu Xaysama génnuloon dafa génnoon keroog bi ñuy dem Tabuk génn na ànd ak yonent bi mais bi nga xam ne ci la dem ba ci yoon bi bi nga xam ne ci la dem ba ci yoon wi dafa dëppaat waaw dafa dëpp loolu nag lay wax ni mu ne rajaa dafa dellu baada ansaar ginnaaw bi mu doxee ànd ak rasuulallahi ndaw yàlla li ayyaaman ay fan ilaa ahlihi fii yawmin xaar <clears throat> moom daal génn na ba yonent bi alayhi salaam génn ak saxaaba yi di dem Tabuk radiyallahu anhu mu dal di génn dem daal ba ay fan bañ dox ay fan bon affaire bi tàng tàng yoo xam ne de toute façon tàngoon na laata sax ñuy génn mu daal di dëpp quoi dellu ko këram ñu xaaral la yi daal <clears throat> je laisse tomber parce que dangay waaru quoi. Hmm? nee na ah, fa wajadat fa wajadat imra'atayn lahu fi arishayn mu fekk trouvé ñaari soxnaam moom Abu Xaysama <coughs> ñu nekk fi arishayn ci seen ñaari tànt yoo xam ne ci lañ ne waaw nekk ci seen tant ay xayma yoo xam ne ñu ngi ci biir waaw fii fi haa'iti nekk ci toolam bi toolu kan abu xaysama waaw mu ñëw fekk ñaari soxnaam yi nekk ci seeni tànt ku nekk ci benn tànt ah ci nekk ci toolam waaye xam nga sedd na to waxoon na la <coughs> gis nga Tabuk keroog génn Tabuk moom bon te pas facile quoi ak tàngoor bii en plus ak li nga xamante ne nii mooy kii bu atros bi climat bu atroce bi ah ak ni mu mettee moos xam nga ne lii moom moo tax wan naasu nit ñi yakrahuuna shuxuusa dañu doon mooy bakkan yi du bëgg kenn génn ci jamono jo tàngoor wi ah wa qad taabati thimaar wa kaana li abu li abi xaysama xaaita amoon na li nga xam ne mooy tool bu baax waaw tàndarma yi comme ni mu koy waxe léegi <coughs> mu ne ah mu ne kon mu ñëwa bi mu dëppee fekk soxnaam yi hein ne ku nekk nekk ci sab tànt ku nekk na qad rashat kulla waxidin minhuma arishaha wa baradat lahu fiihi wa hayyaat lahu fiiha ta'ama ku nekk ci ñoom ñaar waajal nga sa bopp ni nga waree waaye ah seddal fa ndox yi <coughs> waaw fa ndox yu sedd yoo xamante ne nii hay waaye ñoo baax ci tàngoor <coughs> j'espère que duma yàq kooru fay <coughs> wootewuma ci fitna de dañuy nettali rek dundu yoon abu xaysama radiyallahu anhu waaw c'est vrai que mais koor gi alhamdulilah boo defee benn semaine rek xam ne mbir yi buur yàlla defa na ci xéewal ko hmm? kon nag eh, kiiwal rek góor góor yaa fayen c'est pas grave léegi mu jeex yaa toujours ci des sept sept jours bareetul sept ndox mu sedd ñu waajalal ko ko wa hayat lahu fihi ta'ama ku nekk ci ñoom waajal nga ci mooy plat yu baax lekk gu am solo fa lamma daxala qaama ala baabil arish mu dugg taxaw ci buntu tànti seen tànti xool fa nadara ila imra'atayhi wa ma sana'ata lahu mu xool ah, ah, <coughs> li nga xamante ne mooy xool ñaari soxnaa mi taxaw ku nekk mooy taxaw foo xam ne ñaari tànt yëpp presque ci seen buntu la taxaw ndax dañu taqaloo xool ku nekk li nga def ah li nga waajal lii baax na de ah fii moom ne fi moom lii bakkan ba gën a yii de waaye daal mu ne mu ne moom abu xaysama fa qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mu ne mee ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam fii daxin fi daxi wa riix wal xar wa abu xaysama fi dillin baarid wa tacaamun muhayya wa imra'atun xasnaa fi maalihi muqiim maa hada bi nasaf ah. Ah. mu xool mbir yi daal yeddaat boppam waaw ah. lii ndaw yàlla li sallallahu alayhi fi dahi nekk ci tàngooru jant bi ci jant bi metti bi bu tar hein yonent mi aleyhi nekk ci jant bi mooy ci tàngoor wi jant bi di ko lakk fële mooy tàngoor wi muy muy xuus ci tàngoor wi di dem fan ilaa Tabuk <clears throat> hein kanta ak ak la fépp war riixi ak ak waxoon nañ la booyo mi ak ngelaw lu li te nekk ngelaw loo xam ne mooy escanté po yi moo taxoon yonent bi alei salaatu salaam gaa yi ne ko mais tee ngaa bàyyi ñu loj suñu gëléem yi ah man ci di diw diw suñu yaram yi bu ko defee parce que ngelaw li day yàq dera ak seen bakkan yi ni mu koy ay escanté <coughs> léegi nag euh, wal xar ak tàngoor lii lépp yonent bi alei salaatu salaam nekk ci lii jant bu tar tàngoor wu tar ngelaw li ak tàngoor bi wa abu xaysama fii zillin barid man abu xaysama ma nar a nekk ci ci ci ker goo xamante ne gu sedd la ma nekk ci ker gu sedd wa ta'amin muhayya ak lekk boo xam ne waajalal nañ ma ko lii ku nekk ci sama ñaari soxna yi waajal ma ko loolu kese mu ne déet wamraatun hasna nekk tamit fi wamraatin hasna nekk ak soxna yoo xam ne ku ci nekk ku taaru ba soxna bu taaru ma nekk fii yonent ma saa nekk ci naaj wi man ma nekk ci noof laay ju mel nii ah. fii maalihi muqiim nekk ci sama alal sama tool bu baax bii muqiim daal di fiy nen fas yéenee bànneexu te yonent ma nekk fële mu ne ah. laa mu ne oh, non lii moom moom moom lii moom c'est pas normal mooy lii moom moom lii c'est pas du tout normal mooy lii du euh, bokkul ak insaaf loo xam ne vraiment mooy koo xam ne def na li nga war a def te tamit mooy lu jaadu la quoi lii moom mooy lii daal mooy li wolof naan lii daal jaaduwul waaw lii daal moom jaaduwul quoi lii moom bu ma ko naree def ah, lii jaaduwul de lii du maandu de lii du maandu de ndaw yàlla li waaw insaaf lii du maandu ndaw yàlla li nekk ca tàngooru jant ba ngelaw désert bi ngelaw li nga xam ne bu jógee yóbbaale mais ni muy yóbbaale eh, suuf si dugal ko ci bëtu nit ñi ni ñuy sonne ak tàngoor wi man abu xaysama ma nekk fii ci kër gu nooy gii te baax te sedd ak ñam wuñ ma préparel ak soxna su rafet ci sam nekk sama alal sama tool bu baax bii waaye maa hada bin nasaf waay ah lii lii lii lii lii du maadu bu ma ko defee maadu ma thumma qaala mu ne wallahi la adxulu arisha waxidatin min minkuma xatta alxaqa bi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ñee na nag mu leen nag comme que nii la de maa ngi wat ci yàlla ne kenn laadul dul dugg tàntu kenn ci yéen ñaar <coughs> mu wax soxnaam yooyu non waajal gi ngeen waajal moom bi boo ngeen ba ko parce que kenn laa dul lekk praawam waaw duma accompagner kenn ci yéen <coughs> ci yéen parce que lii dum maadute après lu def ah joindre l'acte à la parole de waaw du ay waxi neen de mu dan mu daal di laajte ne ginnaaw bi mu waatee lool ne du ma dugg ci tàntu kenn ci yéen ñaar lu dul ma dabi yonent bi aleyhi salaatu salaam fa hayya ali fa hayyi ali zaadan fa fa'alata mu ne leen eh, <coughs> kon waajalal leen ma li nga xam ne mooy sama yóbbal ñu daal di koy defar waajalal ko ñu daal koy waajalal daal di koy defaral moom Seydina Abu Xaysama waaw summa <laughs> qad summa qadima naadihahu fartaxala qaddama na mu daal jiital indi li nga xam ne mooy summa qaddama naadihahu mooy gëléemam fartaxalahu mu daal di koy war <laughs> am na ci beneen am na riwaaya boo xam ne kene bi muy dem sax am na soxnaam si ku ko ku ko doon woo mu ne duma wuyu de waaw duma wuyu fenn laa dul wuyu parce que fekk demuma dem rek kenn duma duma wuyu kenn <coughs> waaw noonu la demee moom Abu Xaysama ah radiyallahu wa ardaa léegi nag bi mu demee kon mu daldi dëgmal dem jël gëléemam war ba ni muy agsee ci yonent a aleyhi salaatu wa salaam xatta ah, <clears throat> adrakahu xiina nazala bi Tabuk mu ngi dab yonent a aleyhi salaatu salaam moom bi yonent bi aleyhi salaam agsee Tabuk ca la koy door a dab waaw waaye mooy lii dafa wax lu jiitu li mu ne <clears throat> waaye mooy lii daf la tënkal après nag mu lay détailler mu ne moom abu xaysama <clears throat> waqad kaana adraka aba xaysamata umayr ibn wahb aljumahi fi tariq mu ne te abu xaysama daje woon na ci yoon bi bi muy dem di dab yoneen ci maa lay saar-saar dafa dajeek umayr ibn wahb umayr ibn wahb moom liñ ko gis laa bari <laughs> moom moo doon jéem a keroog ne woon day faat yonent bi aleyhi salaatu salaam après la leen daloon ginnaaw Badar <coughs> waaw te Safwaan ibn Umayya moom moom maa koo woon ak moom tam naan ko man Safwaan ne ko lan la mu ne ko man daal daa am benn plan bu ma lu may xalaat instant bi mais nag li ma ko teree def mooy sama ñàkk ak sama njaboot gi ma yor ju sew ji xaw ma nan laa leen def sama ginnaaw mu ne ko lan la mu ne ko damaa bëggoon a dem assassiner ji Seydina Muhammad Medina <laughs> mooy bi ñu leen gañee euh, Badar rey ñu bari ñu rey ba ñu jàpp doomam ah mu daldi <coughs> mu daldi mu daldi ci prisonniers yi mu ne parce que am naa alibi man naa dem foofu sama doom lañ jàpp prisonniers yi damay ñëw ne man bon sama doom laay libérer c'est quoi bu ma demee nag ma faat Seydina Muhammad c'est ah Safwaan ne oh, loolu baax na <coughs> loolu lii nga xalaat baax naa léegi nag kon ni ngay def man pare naa hein man pare naa ngir kii la ngir ngir ngir ngir euh, euh, euh, yorol la sa njaboot sa ginnaaw loolu rek la c'est pas grave yaa Umar Umar ibn wax grawul waaw gis nga maa la yoral sa doom maa la yoral say njaboot <laughs> maa la koy resal demal ñu man ko wam ne ko waaw baax na bu ko yëgal kenn bu ko wax kenn ba Safwaan doon kontaan nag temps bu génnee naan di kontaan di wër ci mbedd Màkka yi naan waa Màkka bëgg leen léegi xabaar bu leen neex agsi léegi ngeen am xabaar boo xamante ne nii dina leen fàtteloo naqar wi leen dal badar nii waaw suñu mbokk yiñ fàtt yépp wallaay xabaar bii bu agsee loolu lépp da ngeen koy fàtte ndax mbégte mu dem bon Seydina Omar gis ko na kii shaytaan min shayaatinu Quraysh ngok abu kii wallahi kii ab faase ku bon ngi di ñëw mu xëcc ko téye ko xëcc ko indi ko ci yonent bi saa saam wax lamsaar yi ne leen nag jege leen yonent saa salaam kii bu leen moytu leen koog waa ji kii ku bon a ngi taxaw mu ngi nii fekk ma doon paaka bi mu defoon def ci poson ay fan dugal ko ci biir yonent saa salaam ne ko loo fiy def. <coughs> naan ko xanaa ñëw rek ngir kii libéré mu naan ko waxal rek. ba niñ koy découvrir rek quoi moom moomu la nag moo taxoon looloo taxoon keroog bi Safwan ibn Umayya dawee ci Fathu Makka. moom la yonent bi saa sàmm waxoon mu dem dabi ko pour mettre ko en sécurité ne ko duñ ko def dara na ñëw mu dem di wax Safwaan Safwaan faalewu ne ko yow bu ma wax dara parce que yow yow yow doo wax katu dëgg yow li ma digoon hein gannaaw Badar ne da ngay faati Seydina Muhammad nga ñëw nga dem ñuy wax nga tuub nga ñëw tey naan ma toppal fee du ma la déglu mu fexe ba mu déglu ko mu ne ko déet Safwaan yeneen saa salaam kaay moo gën ci ko moom mooy mbokk mi gën de boo ñëwee du la def dara de da convaincre ko ba mu ñëw mu ñëw ne yonent bi saa salaam taxaw naan ko mais kii nee na ma wàcc sama gëléem gi parce que ma xamul lu ma boo mën a rekki rek ma teg ko ci sama gëléem gi gaaw na naan ko yow yaa ma yaa ma mettre en sécurité mu ne ko waaw wàccal mu ne ko wàccal mu ne ko du ma wàcc fekk waxoo ma lu leer est-ce que li mu wax dëgg la yonent saa salaam ne ko waaw. Umayr moomu nag <coughs> keroog bi muy dem Abu Xaysama bi muy dem Tabuk di dabi yonent mi alayhi salaatu salaam dafa dajeeg moom ci yoon bi moo tax mu ne kon moom yàgg nañ ko gis voilà defoon nañ tarjama booba ca gannaaw Badar mu ne kon <coughs> waqad kaana adraka aba xaysamata Umayr ibn Wahb al-Jumahi fi at-tariq yatlubu rasulallahi fa tarafaqa mu ne te dab na dab na keroog ci yoon wi ki nga xam ne mooy Umayr ibn Wahb dab na Abu Xaysama fekk moom tamit yonent mi alayhi salaam la bëggoon a dab <coughs> ngir fekk xare bi keroog contre les Romains ci Tabuk fataraafaqa ñu dab mu dab ko mu dab Umayr daal di dab Abu ma ci yoon wi muy dem 700 kilomètres. waaw hatta idaa danaw min Tabuk ñu ànd ñoom ñaar ba ni ñuy jege Tabuk nag. qaal abu xaysama li umayr ibn wahb abu xaysama radiyallahu anhu ne umayr ne ko inna lii danban fala alayka an taxallafa anni xatta aatiya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam nee na bi ñuy waaj ak si xam ne kon yonent mi léegi mooy léeg mu dab ko ndax tabu léegi mu jege fa mu ne ko te leer na ko ne kon yonent mi alayhi salaam dina ko dab mu ne mu ne umayr ne ko man de dama am bàkkaar boo xam ne bu ma def léegi nag dama la doon ñaan di sàkku ci yow mooy nga bàyyi ma ma jiitu la mooy ma njëkk la ci yonent bi aleyhi salaatu salaam waaw may ma ma jiitu ci yonent bi aleyhi salaatu ndax dama am bàkkaar boo xam ne il faut ma fexe <clears throat> nan laay def ngir mu ñaanal ma njéggal boroomam te loolu dama bëgg man bu ma koy def bëgguma ànd ak kenn mooy est ce que may nga ma man nga ma may ma jiitu la waaw ne waaw non non non ko defa fa mu def ne ko grawul léegi moom mu continuer yoon bi xaw a taxaw ngir bàyyi mu jiitu ko taxaw fenn bàyyi ko ba mu jiitu moo xam ne léegi dootu ko dab léegi fa ba ni muy dég male jege yonent bi nit ñi xool <clears throat> ne hada raakibun ala tariq muqbil bi muy dëgmal di ñëw nit ñi ne hee am na kuy ñëw de <clears throat> am na ku war nekk ci yoon wi di dëgmal di ñëw waaw <clears throat> di dëgmal di ñëw de fa qaala rasulullahi yonent mi aleyhi salaatu ne kun aba xaysama ne yow kooku di ñëw kun nekkal aba xaysama yow abu xaysama wala kun yàlla na nga nekk abu xaysama loolu yonent mi aleyhi salaatu salaam en fait lii dafa lii nii xam nga riwaay Abu Dar bi Seydina Abu Dar bale bu imaam Ibn Mas'ud bi wérul mais bii nii wér na bii nii wér na même bu dee càllale mi ibn Isaaq bi mais gis nañ li ñeneen ñi ko soloo te xoolal ci riwaay imaam Muslim riwaay imaam Muslim bi nga xam ne Seydina Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu mu ne <coughs> mu ne keroog bi yonent mi alayhi salaatu salaam àggee Tabuk dafa commencé di laaj nit ñi nee na yonent mi alayhi salaatu salaam laajul ci samay mbir man Ka'b ibn Malik dafa jekki ba ba ni muy àgge foofu ba toog benn jour mu ne maa la Ka'b ibn Malik naka la Ka'b ibn Malik def <coughs> après wax yi am ñu tontu wax lii kii ne kii wëg naa Seydina Muaz jóg tontu après nee na fa sakata loolu dinañ ci ñëw wuññee ci tarjama Seydina naa ibn Malik insha allah ci giyaatal nee na fa sakata rasulullah yonent ma saa saam bi mu ma laajee man Ka'b ibn Malik samay mbir mooy Ka'b fekke wuñ ko mais dañ ko koo nettali léegi mu ne <coughs> yonent ma saa saam nopp noppi fa sakata rasulullah ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam noppi mu ne fa baynama huwa ala dhalika ra'a rajulan mubayyidan yazulu bihi sarab nee na mu gis benn waay boo xam ne <coughs> kii bu weex fu la di ñëw waaw moom daal boo gisee mooy as-sarab bi qiyatin yahsabuhu adh-dham'anu ma'a hatta idha ma ataahu ja'ahu lam yajid shay'an fa wajada Allah 'indahu fa wafaahu hisaaba mooy sarab mooy mirage waaw nee na mu gis ke ku soori ab silhouette ca naaj woo di ñëw waaw di ñëw nee na <clears throat> fa qaala rasulullah yonent bi alei satu salaam ne kun aba xaysama yow moo mëne li ñëw nekkal abu xaysama nee na fa ida huwa abu xaysama al ansaari sëy naa Ka'b ibn Maalik ne fa ida huwa bi mu agsee mu nekk ni ko yonent bi alayhi salaatu wasallam waxe woon ne mooy fa ida huwa moom mu nekk abu xaysama di abu xaysama al ansaari radiyallahu anhu <coughs> mu teg ci ne wa huwa alladhi tasaddaqa bi saa'in bi saa'i ci tàllale bi ne sax <coughs> ne mooy ki waxoon nañ la boobu que ne amoon nag ñi doon joxe te bi ñuy waajal Tabuk yonent ma lay saa saam ku nekk ci effort de guerre bi ñii di joxe comme Abu Aqil joxe woon nisfu saa naafiq yi ne waaye xam nga ne inna allaha wa rasulahu la ghaniyayni min sa'i abi aqil xam ngeen ne buur yàlla ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam soxlawuñ dara waaye yow sa nisfu saa bi wala sa saa bi lii lu muy jariñ lii mooy lan lii tàndarma lii lii ci day font quoi Abu Xaysama it bokkoon na ci ñendi woon waxoon nañ la ko voilà moom saa la nit naafiq yi tamit daal di koy dugg lamaza woo wax ko wax yu ñaaw mooy commentaire yoo xam ne yu yu yu yu yu yu la waaw mooy Abu Xaysama mi kon yonent bari saa saa le fait que mu naan kun muy nekk loolu loolu lu lu la non du ay daa tombe de comme la naafiq ba doon wax keroog mooy yonent bari saa saa kun nekkal diw day nekk diw mu nekk diw allahu akbar ah allahu akbar fa qaala kon yonent mi alayhi salaatu salaam kon fa qaala nnaasu haadaa raakibun ala tariq yi ñu dellu kon ci riwaaya imaam ibn Isxaaq ibn Yasaar rahmatullahi alayhi wa ala bi mu ne kon nit ñi biñ séenee kuy ñëw fële kon Abu Xaysama jiitu na Umayr ibn Wahb ah nekk ci yoon wi di ñëw nit ñi seetlu ca Tabuk ñu gis ab silhouette benn kii bu jógal naa la di ñëw waaw di fondre désert bi di ñëw ci tàngoor wi nit ñi wax ne yonent ma lay saam am na war ku ab war ab warkat bu nekk ci yoon bi di ñëw de yonent ma lay saar saam ne ku na baa xaysama nekkal aboo xaysama fa qaalu bi mu jegee ñu ne yaa rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam al huwa wallahi ñu ne ko wat nañ ci yàlla ne abu xaysama mu agsi fa lamma balaga fa sallama ala rasulillah bi mu agsee mu dëgmal ci yonente mi aleye sat salaam daal koy nuyu fa qaala lahu mu ne ko yonente mi aleye ko awlaa laka xaytama e eh, yow abu xaytama e eh, mooy yow yow nii rek la mënoon def lan moo taxoon nga dellu lu waraloon nga dellu abu xaytama <coughs> waaw baax na ba nga ñëwee sa lii baax na summa axbara rasulallahi mu daal di <coughs> nettali yonent ma lay saar alxabara mooy xabaaram ak soxnaam yi ba mu demee ba mu delloo gis <coughs> euh, euh, li nga xamante ne mooy nañu nekke ak lañ ko waajal yépp waaye malgré yooyu yépp mu bàyyi ko fa dal di dem hein hein daal di dem nee na yonent ma lay saar di koy fa daala hoo fa qaala lahu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam xayran wa daa lahu bi xayr yonent ma lay saar saam wax ko yiiw daal koy ñaanal yiiw waaw mooy kontaan ci loolu wax ko gis ne kon moom ñëw na kii mooy buur yàlla nammal na ko yiiw ndax ñeneen ñi bu doon wax danaan dawuhu bàyyi leen ko <coughs> waaw en tout cas daal ku yàlla bu nammal yiw dina leen di kon moom noonu mooy histoire Seydina Abu sama keroog ah Tabuk noonu la dabaate yonent mi aleyhi salaatu salaam bi mu koy dab mooy fekk na ko mu agsi Tabuk ah après nag ci la Umayr ibn Wahb mu noonu taxawal xaar après daal di ñëw voilà moom nag Abu sama ginnaaw loolu imaam al-Waaqidi na baqiya ilaa xilaafati Yazid ibn Muawiya moom dundoon na après ba ni nga xamante ne nii mooy xilaafa Yazid <coughs> ibn Muawiya eh, waaw muy mooy Yazid mi nga xam ne moom Muawiya muy génn àddina Seydina Muawiya radiyallahu anhu dane woon moom la fiy baax ngir mu doon ko waaw ci ci nee ci xilaafaam bi mu jiitee jamono yooyu ci la abu xaysama daldi génn àddina al ansaariyu radiyallahu taala anhu wa ardaah wa anna bihi wa jacala acaaliyal firdawsi maskanahu wa ma'waa kon ci nettalib Tabuk bi am na nag ñu naan abu xaysama abu xaysama al ansaari bi naafiq yi doon dugg kooku keneen la waaw am na ñuy wax loolu tamit ne keneen la euh, waaye loolu moom buur yàlla moo xam dëgg-dëgg est-ce que du kii mais daal <clears throat> nit ñi daal am na ñu ne moom mii la non non non keneen kii la voilà kon <clears throat> kon kon tey dañuy yem ni ci wàllu kon ghazwatu Tabuk ci jotaay bii di ñëw ñu àggale ba léegi ana lan moo xew léegi ba foofu Tabuk ba léegi inchaa allahu taala e, am na lu ma doon wax de mais dama ko fàtte loo xam ne lañ ko waroon a gis e, bon annoncé mooy pour yii di ñëw mais yàlla baax na incha allah amaana balaa bii di ñëw dinañ ci bàyyi xel suñu boroom dina def mu teewaat incha allahu taala ba léegi ci ghazwatu Tabuk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 wasalaamun ala almursalin walhamdulillahi rabbil alamin